ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wa salaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim rabbi qad aataytanii minal mulki wa 'allamtanii min ta'wiilil ahaadiis faatira samaawaati wal ardi anta waliyyi fid dunyaa wal aaxira tawaffanii musliman wa alhiqnii bis saalihiin kon suñu boroom di wax ci laayaab téeméer bi ak benn mu ne rabbi kon seydinaa yuusufay wax ba léegi ginnaaw bi nga xam ne ci la ñaari baayam di li nga xamante ne nii mooy seydinaa yaaqub ak yaayam ak frère yi bi nga xam ne ci lañu ñëw ba incliné wu moom ba li nga xamante ne nii nag ci lay mooy di tekki la nga xamante ne mooy génteem ngam waxoon ne indi man de gisoon naa ahada ashara kawkaba mooy juru fukk ak benn ay biddiw yoo xam ne ay planète wa gis jant bi wal qamara ak weer bi ñoom ñëpp ma gis leen lii saajidiin ñu may sujootal loolu mooy lan mooy frère am bii mooy onze frères yi keroog bi nga xam ne keroog liñ bii ñu weesu ñoom dañoo incliné wu ak ak ash-shams loolu ñooy ahada ashara kawkaba fukk ak benn yi nga xamante ne nii ñooy planètes yi ñooy yi nga xam ne ñooy biddiw yoo yëlee wa shamsa ak li nga xamante ne mooy jant bi bi seen di baayam di sayidina yaqub wal qamara ak yaayam ñoom ñépp ñu incliné wu ngir moom loolu di ko di ko sant même mekk façon tamit nuyoo loolu la léegi nag loolu gént boobu ma gisoon kon moom la naan suñu borom def na ko dëgg te moom lañ gisoon boo bële mu naan hada e yow sama baay booy hada lii ta'wilu ru'yaaya lii de mooy firuk sama gént ga nga xam ne moom laa géntoon min qablu li jiitu qad ja'alaha dëgg-dëgg def na ko rab rabbi sama boroom haqqan mu nekk dëgg de léegi mooy continuer nag ba léegi muy ñaan boroomam ndax mbir mi nii la de bu neexee doone manul woon a demee ne manul woon ñàkk deme nii billaahi maa di gërëyee waaye di wane sa bopp say mbokku di la jay déedéet nit ñépp nag war nañoo jànge ci lii mooy sa doom buñ ko falee walla dara te loolu yow loolu yu fi àddina kese la fal <laughs> mooy yàlla waaw loolu daa jar dara yow nga xamante ne nii moos fal forli yi nga xam ne daanaka mooy dañu forli la rawatina yow koo xam ne nu man di dem ñu rëy gën a rëy sax loolu da nga cee war di delloo jukkal sa borom moo tax sey Seydina Yuusuf noonu la def de ginnaaw bi mu waxee lool xoolal ak ak ak wax ju rafet gi mu wax waxul ne indiwul ne gaa yi. ñoom ñoo ma jaay ñoo ma ñëw ñoo ma sànni teen ba dana rek bi seytaane yàqee sama diggante ak ñoom wala min qabl min ba'di an nazaxa shaytaan bi nga xam ne shaytaane ci la yàq sama digganteeg sama diggante mbokk yi gis nga de neewul ñoom ñii daal di leen ŋàññi déedéet waxoon na leen laa tasrib alaykumul yawm kon mu ne rabbi sama borom kat dëgg-dëgg a taytanii jox nga ma de ci xéewal yi nga ma defal minal mulki ci li nga xam ne mooy nguur wa allamtanii ta nga xamal ma min ta'wilil ahadith li nga xamante ne mooy firi li nga xam ne mooy génte fatira samawat yow mi nga xam ne yaa bënn yaa ballal daal di amal asamaan yi wal ardi daal di leen tabax ak suuf anta dëgg-dëgg yow wal yi yow dong yaay ki nga xam ne yow laa mé yow yaa méngoo samay mbir fi dunya fii ci àddina gu jege ji wal aaxira ak kër gu mu jóga tawaffani maa ngi lay ñaan nag man Seydina Yuusuf alayhi salaam boo may faat boo may faat musliman ma nekk koo xamante ne nii damay wommatu ci say ndigal ak li nga xam ne say namm-namm wa alhiqnii te yàlla nag ma yàgg a boole bis saalihiina bu keroogee bu may génn àddina nga boole ma way yiw ña fa ñuy nekk ëllëg muy ci sa ngërëm yu yaatu yi yàlla nag ma ci boole léegi nag lii la Seydina Yuusuf wax gis nga lii mu wax ne tawaffani muslima waxoon nañ moo yonent yépp alayhimu salaatu wassalaam ci lislaam lañ doon woote loolu comme ni suñu boroom wax ne inna diina inda allahi lislaam dëgg-dëgg diine fa boroom bi tabaaraka wa taala tëralim soobuwaay li nga xam ne mooy mode de vie loolu lépp fa borom bi tabaaraka wa taala bu la neexee nga ne religion fa yàlla al benn kese am mooy li nga xamante ne nii mooy l'islam ci la Seydina Adam doon woote loolu nag mësoon nañ ko digge ci siira bi ne woon dinañ wax ci alquran fi nga xam ne ju sax kii yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam fi la ñuy waxee ne ñoom ay jullit lañ muslim lañu ngir wan ne kon la fekk ñu naan walla chrétiens yi juifs yi que ne loolu ab woote la boo xamante ne nii loolu ci wàllu waaye ñoom newuñu woon ci loolu Seydina Yaqub masu la nekk loo xamante ne nii mooy liñ naan christianisme loolu masu cee nekk waaye Seydina eh, eh, Musa alayhi salaam liñ naan judaïsme masu cee nekk jullit la woon sauf que mooy ne le judaïsme lool aw yoon la mooy li nga xamante ne al yahudiya ndax ñoom dañoo mujj sax boo seetloo seen religion bi affaire askan la gën a doon voilà mais lool noonu mooy du ay religion loolu moo amul benn religion moo am mooy sóobin tëralin wi nga xam ne doxalin sóobuwaay mooy l'islam kantaan ak na nga xam ne nañ ciy sooboo ci la am ay wuute li kullin ja'alna li kullin borom borom bi waxoon ci suuratul euh, Maa'ida ku nekk defal naa ko shir'atan wa minhaaja waaye loolu moo wuute waaye ci branche liñ doon woote yëpp l'islam la loolu digg woon nañ ko ci siira bi ne woon dinañ ko wax léegi nag loolu xam naa ci fii lañ koy def finalement ndax mujjuñ ko woon mën a def dañ koo fàtte woon bu ñu ko fàttele ko woon ci jotaay yële weesu mooy partie bi nga xam ne moo noon Seydina Ibrahim Seydina Sima euh, suuratul Ra'd ak Seydina Ibrahim alayhi salaam konoon te kon doon nañu ko fa def waaye dañ koo fàtte woon bu ñu amatee foo xam ne fichier yi matul trente voilà insha allahu taala dinañ fexe daal di fay def boo xam ne ci lool kese nañuy wax insha allahu taala wallahu taala alam ci kaw loolu nag ci la nettalib dinaa Yuusuf bi nga xam ne mooy ahsanal qasas gën a rafet li nga xam ne nettali bi gën a rafet ci nga xamante ne comme ni ko borom bi waxe noonu la jeexe moo tax suñu borom ne zalika loolee zalika nettali bii ma leen nettali fii ci alquran ci saydi suratu saydina yusuf bii mim am alayhi am min anba'il ghaib bokk na ci li nga xamante ne nii mooy ci li nga xamante ne xabaar yi nga xam ne xabaaru kumpala de nuuhihi ilayk ñun dañoo la koy dee yow saydina muhammad alayhi salatu di la ko wax yu fa ñoom ñooy mbokki Seydina Yuusuf yi alayhi salaatu wassalaam ayil keroog ba nga xamante ne nii ajma'u ca la ñu daje jël position ferme daal di dajale am amrahum seen xalaat yépp daal di jël daal di mànkoo ne la ñuy def mooy seen mbir daal ne dañ koy dugal ca teen ba wahum ta fekk boo bële yamkuru na ñu nga doon teg ay plan nekk ñoo xamante ne ñu ngi doon teg ay pexe daal ngir daal di koy sànk daal mu sori seen baay mu ne ko yow nekkoo woon foofu ba xam seen nettali waaye lii alquran di wax wa ma aktharu nnaasi li ëpp ci nit ñi ci waa Quraysh ñii waaye ci kaw suuf ñu ngi mas a jaar mooy depuis alquran ñëw wa ma aktharu nnaasi ñi ëpp ci nit ñi nekkuñ walaw xarasta même bu dee lool yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ngir ñu dugg ci l'islam li ëpp ci ñoom nekkuñu mu'miniina di gëm lii alquran di wax di gëm lii la sa borom bi yónnee di la gëm yow mii sax ne yonent nga li ëpp ci nit ñi gëmuñu loolu te loolu moo ma am comme nii ko borom bi tabaaraka wa ta'aala daal di waxe mu ne wa maa tasaluhum alayhi min ajra mi mi alayhi min ajrin mu ne wa maa tasaluhum te nag nekkul seen ñàkk laa gëm ñàkk gëm alquran du ne danga leen laaj wa maa tasaluhum te laajoo leen ci gëm alquran ci gëm l'islam ci nekk ay jullit min ajrin laajoo leen ci benn pay waaye li ëpp ci Quraysh ak nit ñi di weddi in huwa xamal ne nag alquran yi nekkul illaa lu dul zikrun fàttali la lil aalamiina fàttali la loo xamante ne waaraate la lil aalamiina ñeel mbindeef yi fii lañ mën a defaroo fii lañ mën a delloo ci seen boroom waaye nag li ëpp ci ñoom malheureusement dañ koo ba wa kay min qarya wa kay min aaya suñu borom tabaaraka wa taala ni ñaata min aayatin ci ay mandarga fi samaawaati ci asamaani wal ardi suuf bu ci nekk di wane man manu sañ-sañu kattanu borom bi tabaaraka wa taala yamurruuna alayha ñoom yéeféer yi ëpp ci nit ñi di laaya yoo yële mandarga yoo yële wahumana moridun waaye nag ñu ngi koy dummóoyu faale wu ñu ko sax wamaa yuminu aktharuhum te nag li ëpp ci ñoom gëmuñu dara billaahi gëmuñu borom bi tabaraka wa taala illaa lu dul wahum mushrikuuna ñu ngi koy bokkaale koo ci gis sax mu naan la gëm naa yàlla boo ko seetee ba ca biir xam ne kii nekk gëmul dara gëmul yàlla ndax mu ngi koy bokkaale mbir yi ak leneen bu xërëm di bu ci jàppul du baax wala diw bu ci jàppul a jàpp ne ñu ngi ci lu baax yonent diw bu ci jàpp du baax wala iyaadu billah wala wala yu diw ñooñu kenn gënu leen a sànku ndax borom di tabaaraka wa taala mooy alwaahidul qahhaar ki nga xam ne kenn la moo noot ñépp kenn dara te moom la ñépp soxlaal kon mooy allahu samad qul waxal allahu ahad boroom bi kenn la moom amul ñaar amul ñett allahu la li ñépp soxlaal te ci moom lépp la ñuy jublu te moom soxlaawul kenn kenn soxlaalul dara kon nag wa maa yuminu gëmul ne aksaruhum li ëpp ci nit ñi warawatina waa Quraysh billaahi gëmuñu yàlla de booy laaw lu dul wa hum mushrikuun mooy daal li am daal mooy ne ñoom gëmuñu de dañuy bokkaale borom bi tabaaraka wa taala suñu borom nag ne afaaminu mais ñoom ndax ta ñoo am kóolute an ta'tiyahum mu dikkal leen ghaashiyatun mbugal moo xam ne day ñëw muur leen bu ma leen di teg muy loo xam ne da leen di muur min adaabillahi ci mbugal mi yàlla mi nga xam ne moom la